xadiis bi daal dañ koy dañ koy dañuy dem noonu waaw parce que dafa gudd euh, loolu daal lañ mujj gis ne nañu avancer rek ndax bu ñu naree euh, dugg ci kii bi nu mu tudd euh, liir ko noonu day xaw a day xaw a gudd kon insha allah dañuy avancer noonu bu soobee borom bi tabaaraka wa kon al imaamu Nawawi rahimahullahu mu ne as-sadis mu ne an abi hurayra mu ne mu hadis bi mu ngi koy jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ci jotaay bi ñu génn kon ban lañ gisoon hadis bi mu doon wax naan boroom bi day fiir waxoon nañ la ko fiir gi nga xam ne moom la jaar ñu xam nga xam ne day am lu muy lancé bu xol borom bi du mbindeef voilà moom lañ la waxoon laysa al-xaaliqu kal maxluuq ah ki bind melul ki nga xam ne moom lañ bind amul jaar façon même bokkul ak jaam yi ñu dégg liñ naan ñeewante macha allah ah. kon an abi hurayra bii mu ngi koy jële ci sayyidina abu hurayra mi mu jële woon xadis bi nga xam ne moom lañ génnoon ndax bii paase ñaari xadis lañ gisoon xadis sayyidina anas ak abu hurayra lañ mu jëwoon gis moom sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom la ñuy gisaat fii li xadis bi al imaamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala moom euh, euh, la ko euh, moom ci moom la ko jële mu ne annahu sami'a an-nabiyya sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne dégg na yonent bi ne ah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu muy wax lan la wax mu ne inna thalathatan min bani Israil waaw muy qisasul Qur'an wa sunna nettali yi nga xam ne ñooy rotti alhamdulilah alquran ak sunna te waxoon nañ la ci li borom bi wax ma kaana hadithan yuftara ah ah impossible manu la ne daqal ma waxu caaxaan ju mag jooju le benn nettali bu nekk alquran wala sunna yonent bi alay saa saam bu hadis bu wér voilà waaw waxuñu yoo xam ne mawdu' la ni da ko tettali waaw bu dee loolu moom hadis wala xaraj moom mais yi nga xam ne gaa yi koy créer moom loolu moom saa yooyu taxuñ ñu wax mais bu wér ci yonent bi saa salaam ma amul benn ci yooyu yoo xam ne dañ koo sos waaw kon mu ne an inna sala inna sala inna salasa dégg nga daan annahu sami'a an-nabiyya Seydina Abu Hurayra dafa dégg yonent bi saa salaam dañuy jël di dem fii amul dem ba jeexal ñëwaat parce que dañoo gudd ah dafa gudd mooy nit kiy jàng. il faut mu nekk koo xam ne day xerew li déglu di bàyyi xel dundoon nañ ko fi waaw manoo di jàng yow toog sa xol maa ngi feneen sa xel maa ngi feneen yor sa téléphone di zappé di kii nu mu tudd di di di di cake te nga ne yaa ngi jàng non si maa ngi jàng maa ngi déglu alors que yaa ngi waxtaan ci téléphone bi nekkul sax que day sikkar wala day doo def du lool de dara day waxtaan. di di dugg ci réseaux sociaux yi di seet te ne lépp moom mu ngi bàyyi xel kooku bàyyiwul xel moo taxit bi mu tasaaroowee suñu bi amoon ñoo tiis mokkal moo fii doom bu góor nga naan la gaa yi kenn wax fii ba boo ñëwaatee daanaka doo xaw a trouver ku la mën a ci waxal dara lu dul rek lañ ciy jàpp waaw kon di déglu di xerew di taataan mu ne dégg naa yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam taw taxu tax tamit gis nga waxul sami'a Muhammad waaw <laughs> comme ni kaw kaw yi doon wax <laughs> dégg na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> kon naa la loolu waxi kaw kaw la moom waaw kon naa la fi sahaaba ba ubbi woon yahud bi waaw yahud bi naan yaa Muhammad rek sahaaba bi daal di koy ajji kay sallallahu alayhi wa sallam yow bi plaindre ci yonent bi alayhi salaatu salaam quoi waaw ne moom mais mais mais kii lan laa def ba mu mën yonent bi alayhi salaatu ci boppam ci yërmande moo ne ko mais mais <laughs> lu tax nga koy dóor <laughs> mooy xanaa dégg nga li mu wax <laughs> mu ne ko la mu wax mu naan yaa Muhammad way waxoon naa leen imaginer leen. saxaaba boobu bu bu nekkoon ci mbeddu Dakar yi <laughs> ak Diourbel yeeg <laughs> Thiès yeeg <laughs> région Sénégal yëpp Casamance ak Fuuta ak ñaata ñaata jox la war ñaata jox la war a joxe par bis te jox ni ñam koy jox du du ñu yaakaar de ñun ñëpp xam nañ ni mu deme waaw moom moom day xëy rek di dóori jot moom moom moom xam naa dina dóor a dóor ba loxo bi toqi ndax koo dégg mu ngi naan Muhammad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en plus bu juróom bi ma ne sallallahu alayhi wa sallam waaye Muhammad la ñuy waxa ah. it toog fee mi zéro loolu moom waxi kaw kaw la <laughs> kon nag déggoo annahu sami'a an-nabiyya dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax mu ne inna salaasatan di ñu nettali nettali boo xam ne bu xewoon la mu ne inna salaasatan dafa am ñetti nit min bani israil ñetti nit lañ woon yoo xamante ne ñii ci waa banu israil lañ bokkoon waaw Allahu akbar kenn ki abrasa ñetti ñi lan mooy seen nan lañ mel ak lan mooy seen xaal lan mooy seen mbir mu ne kenn ki abrasa dafa amoon feebaru yaram moom lañ naan euh, mooy der bi der bee yàqu deru yaram bi deru yaram bi pou mooy yàqu waaw waaw nga xam ne ab lépreux la moom lañ naan lépreux ku lèpre dal la lèpre maladie boobu nga xam ne pou bi lay lay lay lay lay yaramu doomu aadama bi kon ku njëkk gaa ngoog wa aqraa ak koo xamante ne ni bopp bi amul karaw mooy karaw gi dafay day dagg moom léppam fu ak karaw gi day dagg rek moom waaw karaw gi day dagg rek ki ci mujj ci ñett ñi ama la mooy silma xala waaw kon ku ci nekk ci ñii lan nga seetlu am na wopp am na natt bu la yàlla teg ci sa yaram ci ci li nga xamante ni noonu noonee ci sa yaram mu ne nag araada an yabtaliyahum waaw bi tabaraka wa taala daldi ci bëgg-bëggam gu jiitu mu feeñal nam nam googee mooy lan mooy mu natt leen ba borom bi bëggee feeñal nattu gam gam dogaloon ne dina leen ko natt nan la def fa ba'atha ilayhim malaka suñu borom yónni ci ñoom benn malaaka waaw ma waaw benn malaaka fa atal abrasa waaye ñëwewul ak forme malaaka forme nit la yor comme niñ fi gisoon ah, gisoon na xaris mel nii Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee keroog lan la yoroon ci lañ la doon wax te lii comme xadis boobu day ware rek xam nga maa ngi la ko doon wax nga naan manoo boobu bon gis malaaka nga ne man na nekk waaw lool parce yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci newoon moo fa newoon ma ne la waaw kay kaay xool fii ñett ñii nii ab yonent la woon ñoom ñett ñii est yonent moo fi nekkoon déedéet waaw yónni leen malaaka waaw waaw boo xam ne dafa ñëw kon nag gis malaata du lu jomb am ah. waaw woo ma lu tax gaa yi nii ñi jàpp ne walla lii man dane man mooy sa dalil man loolu du dalil loolu du tegtal ci dara <laughs> yow li gën a màgg li nga mën a wax mooy man dane foo ko teg waaw kon nag mu ngi nii tax sunna dafa fees ci sunna lu ñuy wan ne way malaaka koy gis waaw waaw léegi te Seydina euh, al-Qur'an keroog bi malaaka yi dikkalee Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam soxnaam sax ah du na leen a gis ba mu leen ba koy bëggal naan ko boroom bi nee na di am doom après dañuy dem fee mu naan ko foofu de luuta fa nekk dëkk boobu ngir alak leen ah sax di sayyidatu Saara daal di koy dégg ñëw fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim dafa jaaxle ba dafa jël loxo bi dóor ko ci gémmiñ gi mooy boo jaaxlee ne waaw màgget goo xamante ne dafa dem ba jaasir kooku nan lay amee doom kook gisul malaaka yi ñan la doon wax noonu ñan ñoo wax ba tax mu jaaxlee noonu nga ne boobu it ab yonentaa fa noonu la waaw kay jëlal waaye bii nii loo ciy tontu xadiis bii ñu ne <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu ne mu ne kon fa atal abrasa malaaka mi ñëw nag dikkal ki nga xam ne mooy ki nga xam ne problème mu mooy lépreux bi ki nga xam ne problème mu deru yaram la am fa mu ne ko ayyu shay'in ko ne ko yow am na yoo xam ne kenn du ko mooy nuyoo <laughs> ak yooyu yooyu yooyu da ngay xam ne noonu la demee <laughs> waaw jarul à chaque fois ñu naan bi mu mu nuyoo léegi nag mu ne mu ne mu ne mu ne kii bi mu ne ki am problème mu der ayu shay'in ahabbu ilayka ne ko yow lan nga gën a sopp lan nga gën a bëgg laa lay laaj dafa ñëw yor forme nit mel ni nit ku ñëw di waxtaan ak yow moom malaaka mi alayhi salaam qaala waa ji ne ko lawnun hasan wa jildun hasan wa yadhabu anni alladhi qad qadirani an-naas fa masahahu fa dhahaba anhu qadaruhu qadaruhu waaw mu ne ko man daal gis nga lan laa bëgg laa ilaha illa allah man daal law noon xasan huu loolu de bu ma ko amoon bay loolu bu ma ko amoon mooy lan law noon xasan ay woy yaram woo xam ne teen bu baax laay am yaram boo xamante ne nii dootul amat yii nii nga xamante ne ñoo yàqu ci sama yaram wi waaw wa xasan sama der bi rafet taux bi nekk loo xam ne bu mu bu rafet waaw couleuru sama yaram bi ne euh, nekk lu rafet maase lépp maase mu bañ a nekk fii am pax fii mel nii fii meleen ne ba mu ndax lan ah nit ñi kat lii ma dal tax na lii ma daal tax na ñoom kat kii nañ ñoom tajirani naas mooy seexlu nañu ba waaw loolu daal mooy sama mëbët bi gën rëy yal na ma borom bi defal yaram boo xam ne bu sell la bu buy nes nesi defal ma couleur boo xam ne léppay maase du gal na góose fii fii mel nii fii mel ne bi mu waxee lool ne loolu la bëgg fa masahahu waa ji raay <laughs> malaaka bi <laughs> raay yaram bi raay ko la ko raay lenn ci yaram bi rek hein fa dhahaba anhu qadaruhu li nga xam ne moom la ko nit ñi doon doon doon doon doon doon doon doon doon doon dawe doon ko seexloo loolu daal di deñ mooy der bi rafet moom ni nga ko bëggee doon la mel ci laal bu ko malaaka yi laal waaw waxoon nañ la dañ ciy jànge ba ñuy gis hadith Seydina Jibril que ne malaaka mën naa yor forme nit waaw kon nag la àllak nga gis malaaka sax te doo ko xam <laughs> mu la ko borom bi xamalul <laughs> ah <laughs> ñaata nit ngay dajeel ñuy wax ak yow ah est-ce que wóor na la ci kenn du ci amul benn nga ma ko dajeel ci sa dund yëpp borom bi léeg-léeg am na beneen xadiis bu mel nii bu ñuy gis boo xam ne ko gis ci biir téere bi na Allahu akbar ah ci wàllu cofeel ak cofeel mbëggeel diggante nit ñi ak di dox ci loolee <laughs> léegi waa ki laal kii léppam baaxaat ni mu ko bëggewul qaala malaaka bi tegal ko ci ne ko fa ayul maali ahabbu ilayk lan ci alal yi moom nga na a lii de moom xam naa suñu doomu jamono naan ay way jële lii lii lii lii lii lii way way way lii tee moom am way ne la ah borom bi li mu doon joxe ñàkkul ba léegi de waaye ñii daleen leen doon dina wax lu tax mu def lii lépp waaw bul dégg alal rek sa fit li am solo mooy yow sa borom bi doon joxe lii xanaa newu fi ba léegi dafay ma sa jóge xamul ci li nga biis ko liñ koy biis te moom rek waaw innama ashku bathi wa moo gën te bi nga jël ci am amu àddina waaw loolu la bul jël sa bët wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan zahratul hayati dunya la borom bi wax bul jël sa bët bi taaj ko ci ñoo xam ne loo xam ne maa koy poñeet mu may jox ngir ñu bànneexu ci lu tuuti ay xeet yoo xam ne ay façon yoo xam ne gëmuñu yàlla nga xam ne tóor tóori àddina kese laa leen jox ngir jàpp leen ndax sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun dama leen di ndànk rek ba ni nga xam ne foofu ñu xamul na jàpp leen loxo ci poos mbugal leen yow jullit bi nan ngay amee ngëm yàlla gis loolu sa fit wi tëb waaw dem Europe dem voyage yi tax na nga jaay sa diine jaral na sax nga ne génn nga ci l'islam léegi yow ate nga wala chrétien nga ngir wala wootewu ne ab yow ab homosexuel nga ngir gaa yi daal di lay defaral ay papier nga mujj mbir mi dëggu ci yow loolu da koo jar waaw kon jarul ngay kii naan ñi ay way way ay borom bi jox nañu lu ëpp lii solo fuuf laka al qur'an wallahi yaa ngi al qur'an waaw kon nag jàppal ci loolu te doxem njàngaleem te aj sa xol bi ci sa borom tabaraka wa waaw léegi kon mu ne ana ban ci alal yi nga gina a bëgg fa ayyul maali ahabbu ilayk qaala waa ji ne ko al ibil ginnaaw ba léppam nekk jaare yoon mu ne ko man daal ay gëléem mu ne aw qaala al baqar wala boo gën ay nag shakka raawi lii nii ki nga xam ne moo ci si isaka mooy ishaq ibn abdillah waaw rahmatullahi alayhi comme ni nga xam ne noo ne la reele la leere ci yenn riwaaye kene moom mii la Ishaq ibn Abdullah bi xam nga ma Abdullah ba gisoon nañ keroog bi Seydina Anas naan <laughs> yaayam Ummu Sulaym radiyallahu anha Abu Talha daa demoon benn kii ñëw bi mu ñëwee wayaa ci ñëw laaj ko ana sama doom ji mu ne ko mu ngi ci yëm gën dale ah ba mu ne daa gaañu woon ba mu ba jotee moom ba lépp mu ne ko euh, est-ce ay nit bu ñu aaloon kenn seen mbir kooku ñëw di ko nangu de moom jàpp nañ ne kooku li mu def du noonu dañ ñoom dañ koy téye bañ koo delloo mu ne ah tey mu ne bi jël na sa doom. gis na doom jooju faatoon muy Abu Umayr kër kooku ñu ëmboon bés boobu te yàlla traité sans ba amul daal xale bee mer na borom bi barkeel seen guddi kooku <laughs> nag waaw Isaaq ibn Abdillah moom moo juum ci lii. voilà moom la Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha <laughs> moom moo ci juum waaw moom moo sikki sàkka waaw moo sikki sàkka plutôt juum parce que dafa sikki sàkka ndax dañoo ragaloon yàlla ñoom waaw nga xamante ne nii mbir mi leeratu ko kan ana kan moo wax loolu hein kan moo wax loolu te loolu noonu al Muslim rahmatullahi alayhi hein leeral na foofee ci riwaayam ndax moom soloo na ko mu jaar ci mu jaar ci Shaybaan ibn Farrukh mu jëla ko ci Hammaam mu leeral ne ki nga xam ne moo siki sàkk huwa Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha ndax al-imaam al-Bukhaari rahmatullahi alayhi na haddathanii Ahmad ibn Ishaaq qaala haddathanaa Amr ibn Aasim qaala haddathanaa Hammaam qaala haddathanaa Ishaaq ibn Abdillah annahu qaala haddathanii Abdurrahmaan ibn Abii Amra anna Abaa Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu haddathahu annahu sami'a an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam après imaamul Buxaari indi beneen tallale kon kan moo ne est-ce que waa ji da ne man li ma gën a bëgg ci alal yi mooy ay gëléem wala ay nag mu ne shakka raawi ki sikki sàkk mooy ki ko soloo kenn ci ñoom te wax nañ la kan la kon inshaa Allah bi mu ko defee nag.